bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiina sayyidina wa nabiyina muhammadin almabcuusi raxmatan lilaalamin wa ala aalihi wa azwaajihi altayibiin altaahiriin wa saxaabatihi ajmaciina wa man tabicahum bi ixsaanin ilaa yawmi ddiini amma bacdu annaxu almaysuur kon incha allahu taala ñu tàmbali tey ci comme niñ ko digge woon ci jotaay bu mujj bi ci première tome bi muy wàllu exercice yi nga xamante ne nii dañ ko doon tudd ci cours yële weesu nga xam ne bu weesu woon rek da doon exercice waaye jotuñu ko woon a def moom nag la ñuy fexe def ko soit bu dee gis nañ ne guddul ñu def ko ci deux fichiers wala bu dee tamit weesu na ko ñu def ko trois fichiers wala ba fam yem incha allah exercice yooyu nag fi desoon yiñ defuloon ndax am nañ ci jotoon a def ci début cours ba yiñ mujje woon def yi nga xam ne defuñu ko woon ba fiñ jeexe mooy cours cinq ci téere bi al fi'lul mudari' exercice boobu lañ <coughs> deful woon foofu lañ tàmbalee ba ci jeexitalu téere bi tome 1 bi loolu defuñu ko woon kon tey mu ne tamarin mooy cours bi concerne le verbe inaccompli mooy al fi'lul daarin wala présent continu wala action bi nga xam ne jëf ji nga xam ne dama koy jëf jamono jii may waxe wala boog liy xewagul liy xew ci kanam mu ne kon tamarin ci leçon boobu lawoon bind boobu la mu ne sarrif yadrusu ma'a al ishaarati ila al damaa'iri al muttasilati sarrif yadrusu ma'a al mooy conjuguer verbe yadrusu te nga junj wane damaa'irul muttasila yi nga xam ne dañu taqaloo ak verbe bi loolu mooy exercice bu njëkk bi bu boobaa kon danga naan huwa wala nga jël bu dee anaa soit waxoon nañ yi mënoon a nekk comme moom tableau yi doon joxe da doon joxe ay huwa hiya huma huma hum hunna anta anti antuma antuma antum antunna ana nahnu nahnu waaye amoon na ana anta anti huwa hiya ainsi de jël moom bi mu jëloon ndax moo moo toppoon moo nga xam ne ñu bañ a jaxase li téere bi defoon mooy ni mu organisé woon kon huwa verbe yadrusu muy yadrusu mooy apprendre jàng bu nee nga ko kon danga naan huwa yadrusu hiya mooy huwa mooy il avec sans il bu amul s mooy moom mi fi nekkul tey góor de yadrusu hiya jigéen bi tadrusu huma yadrusaani huma ñaari jigéen ñi tadrusaani hum yadrusuuna hunna yadrusna anta tadrusu anti tadrusiina antuma tadrusaani antuma tadrusaani antum tadrusuuna antunna tadrusna ana adrusu nahnu nadrusu léegi conjugation bi mooy lool la léegi nag mu des beneen partie bi mooy te ngay wane waale yan ñooy damaa'ir yi nga xam ne dañu taqaloo mal muttasila comme niñ ko gise woon bu dee huwa yadrusu boobu amul damir muttasil amuf mooy damir bu taqaloog verbe bi amul fii kon doo ko wax hiya tadrusu amul huma yadrusaani am na mooy alif bi xëcc siin bi saa alif boobu noonu moom damir muttasil la beneen huma bi bu jigéen bi tafa euh, tadrusaani moom it c'est la alif boobu di xëcc siin bi saa boobu damir muttasil la hum yadrusuuna waaw bi xëcc siin bi suu waaw boobu moom damir muttasil la Euh, hunna yadrus na naa naa bi jeexe noonu yadrus na naa boobu damir muttasil la anta tadrusu amul anti tadrusiina yaa boo xëcc siin bi siina moom damir muttasil la antuma tadrusaani alif boobu di xëcc siin bi tamit moom damir muttasil la beneen antuma bi tadrusaani alif boobu it damir muttasil la antum na waaw boobu xëcc siin bi tamit moom damir muttasil la antum na tadrus na naa boo mujjee damir muttasil la ana adrusu amul nahnu nadrusu amul kon lool mooy exercice bu njëkk bi bi ci tegu mu ne sarrifi al fi'l alladhi bayna qawsayni ila al fi'l al mudari' conjuguer verbe bi nga xam ne dafa nekk entre parenthèses waaye dañoo jël ñaari lonk bind ko ci digg ci ci digg ci digg bi après ñu ñaari lonk yi wër ko euh, nekk ci wetam ñaari wet yi mu ne kon sarrif nag ma conjuguer al fi'l alladhi bayna bayna qawsayn ila al fi'l al mudari léegi fi'l yi nekk fii da nga koy conjuguer au fi'l mudari te nga ko respecter accord yi mooy pour ma dimbali la mooy ne verbe yii nii mu joxe nii yii yépp fi'l mudari la ko conjuguer ci biir kon benn piège yow teggil naa la benn piège léegi nag kon lu la dese yow accords yi bu dee pluriel nga def verbe pluriel bu dee singulier nga def bu dee ñu bari nga def verbe bi ñu bari bu dee kenn la nga def verbe bi kenn kon nga ne Zaynabu yadhabu ilal madrasati mooy Zaynabu de day dem ci école bi danga naan kon Zaynabu tadhabu voilà Zeynabu xam nga moom entre bi lan la yadhabu mais loolu mooy yaa ko war a accord bi yaa ko war a def comme que Zeynab jigéen la tadhabu mooy hiya tadhabu nga waxoon nga waroon a beneen verbe bi ci tegu phrase bi ci tegu boog nahnu entre parenthèse mooy li ma bu ma nee entre parenthèse wax verbe bi mooy verbe boobu nga war a accorder xool ndax nan nga koy changer yaa ko war a changer def ko ni mu waree nahnu entre parenthèse yahtarimu du'afa nga ne nax mooy nax nu ñun de dañuy wormal way néew ji doole ji danga naan nax nu nax tarimu moom xam nga yax tarimu la def yow nag na nga def nax nu ñun de nax tarimu ad-du'afa loolu la beneen phrase bi ci togg usaamatu wa xaalidun mu def entre parenthèses verbe bu moom nga war a changer ad-durusa mooy usaama ak xaalid de ñoom ñu ngi bind leçon yi bu boobaa correction bi lii la usaamatu wa xaalidun yaktubaani ad-duruusa ñoom ñaar dañu ngi bind ad-duruusa yaktubaani phrase bi ci tegu ana après mu def entre parenthèses yasalu laaj mooy man maa ngi laaj al-muallima jàngalekat bu góor bi kon entre parenthèses bi mooy yasalu verbe yasalu mooy demander léegi mooy laaj comme que ana la dama asalu al muallima man maa ngi laaj jàngalekat bu góor bi beneen phrase bi ci tegu te mooy bi mujj ci exercice bopp aliyun wa faridun wa samirun entre parenthèses yanaalu jawaiza mooy ali de mooy ali ci wolof wa faridun ak farid wa samirun ak samir ay tur lañ ñetti lañ mu def entre parenthèses yanaalu ñoom de jot nañu jawaa isa ay cadeau léegi yanaalu la def yow yaa ko war a accordé comme que danga am am aliyun kenn benn tur mooy ali e farid e samir ali samir e farid nga am ñett kon ñooñ pluriel la bu boobaa da nga naan yanaaluuna aliyun wa faridun wa samirun yanaaluuna loolu mooy exercice boobu bi ci tegu mu ne bayyinil fi'la wa fa'ilahu fi ma ya'ti leeralal phrase verbe bi ak sujet ci lii di ñëw mooy non seulement da ngay wane lan da ngay désigner wane lu bu baax wane ne lii mooy verbe bi waaye wane lan mooy sujet mooy jëf ji ak ki jëf-jëf ji ngay wane mu ne phrase bu njëkk bi yaqra'uuna alkitaaba yaqra'uuna ñu ngay jàng alkitaaba téere bi léegi ana ana fii verbe bi verbe bi mooy yaqra'uuna loolu mooy verbe bi léegi ana sujet nga ne waaw bi la waaw bi xëcc uu loolu mooy sujet bi ndax damir muttasil la wa huwa fa'il beneen phrase bi ci tegu mu ne tadrusu faatimatu wa tajtahidu tadrusu day jàng faatimatu faatima wa tajtahidu damuy góorgóorlu kan mooy jàng kan mooy góorgóorlu faatima kon am nga ñaari weer bu tadrusu ak tajtahidu kon faatima mooy lan moom mooy ki jëf-jëf ji beneen phrase bi ci tegu unadhifu faatima mooy kon fa'il bi tadrusu ak du ñooy ñaari verbe yi phrase bi ci tegu unadhifu sayyarata unadhifu maa ngi laver a sayyarata oto bi je lave la voiture mooy maa ngi raxas oto bi bu boobaa ana lan mooy verbe bi ana lan mooy sujet bi danga naan unadhifu moom mooy lan moom mooy ci la nadaafa jóge euh, mooy ak cet propreté unadhifu mooy verbe bi léegi ana sujet bi sujet bi mooy ana damirun na nga naan bi bu boobaa damirun mustatirun taqdiruhu ana mooy damir la boo xam ne dafa nëbbu li ñu ko mën a euh, euh, li ñu ko mën a nattale mooy ana mooy man nekku fi dafa nëbbu mu ngi fi mais dafa nëbbatu comme si dama ne ana unadhifu sayyarata comme que newu fi nag bu boobaa manoo unadhifu mooy verbe bi sujet bi mooy ana damirun mustatir la mooy bu nëbbatu comme ni ko gisawoon beneen bi ci bi mujj ci phrase yi katabtu darsa mooy bind naa bind bi mooy bind naa leçon bi léegi ana sujet bi non ana verbe bi d'abord verbe moo jiitu ndax loolu lañ la waxoon bayyinil fi'la wa fa'iluhu fii ma yati léegi kon ana ana ana verbe bi nga ne mooy fa'al fa katab boog katab mooy verbe bi tu mooy sujet bi mooy ki jëf-jëf ji katab mooy jëf ji tout mooy kii bi mooy ki jëf-jëf ji loolu kon mooy exercice bi nga xam ne moo jëmoon ci wàllu al fi'l mudari' léegi beneen exercice bi ci tegu mooy cours six fi'lul amri fi'lul amri mooy impératif bi nga xam ne damay digle dama naan defal bàyyil génnal duggal kaay toogal jógal xoolal loolu verbe yi nga xam ne noonu lañ ne di conjuguer loolu mooy fi'lul amri impératif ci france boobu ñaari exercice la woon tamrinaani ñaari exercice mu ne sarrif iftah ila fi'li al-amri ma'a al-isharati ila ad-dama'ir al-muttasilati sarrif conjugué iftah mooy verbe iftah léeg-léeg nag en général duñ ko waxee nii moo koy waxee sarrif iftah boobaa dañ naan sarrif fataha verbe fataha ndax moom lañ jàppe ci français équivalent wu infinitif même yadrusu c'était la même chose darasa lañ doon wax ci en tout cas mu ëpp li ñuy wax boo demee ci téere kii euh, lugha al arabiyya yi noonu lañ koy kiiwe mais tamit lii it jargon la rek mooy moom noonu la ko kiiwe comme que tamit waxoon nañ la ne infinitif amul ci arab même boo waxee yawit dara sax man nañ la noonu infinitif dañ ko waxe woon noonu ngir lan ngir ñi nga xam ne ay francophone lañ mu yomb ci ñoom kon sarrif conjugué iftah verbe iftah mooy ubbil ila fi'lil amri conjugué ko à euh, fin la amr mooy impératif ma al isharati ila ad-dama'ir al-muttasilati te nga wane nga junj damir yi nga xam ne dañoo taqaloo ak verbe bi kon iftax boo koy conjugué buñ demee ba léegi tableau bi moom ni mu ko doon defare bañ a jël ay ana anta anti huwa hiya comme pour bañ a kon dañu naan anta iftah mooy comme bi joxe rek anta iftah an taftah anta iftah mooy yow ubbil loolu ana sujet bi ana damir muttasil bi amul kon ñu jàll nga ne anti iftahi ubbil yow ku jigéen ki ubbil ana damir muttasil bi mooy yaa boobu di xëcc i yaa di xëcc xaabi xii iftahi loolu mooy damir muttasil bi antuma iftaha antuma beneen an mooy ñoom ñaar ñëpp antuma yi ndax ñoo bokku nuñ leen di kii antuma iftaha antuma iftaha léegi moo yéen ñaar ñu góor ñi ak yéen ñaar ñu jigéen ñi tamit ubbi leen ku ci nekk boo nee ñaari góor ubbi leen yéen ñaar ñu jigéen ñi yéen nit ubbi leen wala benn góor ak benn jigéen ubbi leen wala benn waaw ubbi leen léegi ana damir muttasil bi mooy alif bii xëcc iftaha moo xëcc xaa bi xaa alif boobu mooy damir muttasil antum nga ne iftahu bi mooy waaw bi bi xëcc na iftax na nuun boobu jeexe iftax na mooy damir muttasil bi loolu mooy exercice bu njëkk bi bi tegu ñaar rek la woon bayyin al la wa fa'iluhu fi ma yati mu ne waneel leeralal verbe bi ak mooy jëf ji ak ki ko jëf ci lii di ñëw iqra'il qur'ana walla iqra al qur'ana mooy bu dee damay taxaw mën naa ne iqra al qur'ana mais bu dee damay def li damay def liaison damay continuer waqfu ma damay waslu mooy damay boole taxawuma boobu damaan iqra il qur'aana léegi nag mu ne la fii leeralal verbe bi ak su ak ki jëf-jëf ji verbe bi ak sujet bi kon iqra mooy lan iqra mooy verbe bi mooy jàngal jàngal alxuraan bu damay joxe digal nag comme ma ne gone gi eh yow la ma ne rek jàngal alxuraan jàng leen alxuraan comme noonu jàngal alxuraan lan mooy verbe bi iqra ana sujet bi nga ne ko sujet bi damirun la damir la boo xam ne moom dafa nëbbatu mustatirun taqdiru anta liñ ko mën a nattali mooy anta comme si dama ne anta iqra il quraan iqra al quraan kon anta mooy fa'il bi moom damir mooy sujet bi moo jëf jëf ji mais bu nëbbatu la beneen phrase bi mu ne ijtahidu ijtahidu mooy góor góorlu leen yulli leen seen dayog coono léegi ana fi'l bi mooy ijtahid moom mooy fee verbe bi waaw boobu di xëcc daal bi du loolu mooy sujet bi mooy fa'il bi mooy phrase bi ci tegu qara'na ad-durusa qara'na ñun de jàng nañu ad-durusa bind gi mooy noonu bind yi mooy jàng nañu leçon yi léegi boobu ana ana kii bi ana ana verbe bi mooy xara mooy verbe bi naa bi mooy sujet bi mooy ki jëf-jëf ji beneen phrase bi ci tegu ihfazal qur'ana yéen ñaar yéen ñaar wattu leen mooy mokkal leen alquran ana euh, verbe bi jëf ji ihfaza ihfaz ihfaz mooy verbe bi alif bi xëcc za bi daa alif boobu ko xëccëb alif boobu noonu mooy fa'il bi mooy sujet bi phrase bi ci bi mujj yàkkulu tufaaxata yàkkulu day lekk ak tufaaxata pom bi léegi ñu ne la e ana verbe bi nga ne mooy yàkkulu léegi ana kii bi nu mu tuddati waaja kii sujet bi ki jëf-jëf ji nga ne moom damirun mustatirun damir la boo xam ne dafa nëbbu xam nga sutura ci mustatir ñoo bokk fu ñu jóge satara yasturu sitran wala satran ah wolof ne sutura man satara musliman satarahu llahu yawmal wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya farraja llahu anhu kurbatan min kurabi yawmal li xadiis bi wax képp ku suturaal mbokk jullitam ab jullit yàlla dina ko suturaal bés pénc waaye képp koo xam ne fenqal nga sa moroom sa mbokkum jullit fexe bam bam deñ ci moom problème bu rëy boo xam ne da ko doon nar a dal mag mu ndaw ndaw problème lu ndaw ndaw nga dindi ko ci moom yàlla dina la dindil sa sa problème yu rëy yi benn ci yooyu yowmal qiyaama yàlla nañu ko yàlla defal kon yàqulu tufaaxata kon yàqulu mooy verbe mu ngi lekk pom bi yàqulu mooy verbe bi sujet bi mooy damirul mustatir taqdiru huwa loolu mooy kon exercice bi jëmoon bi am na muy impératif léegi exercice cours bi ci tegu woon mooy set ak ad-damaa'iru mooy bu ma nee cours sept nag paa ci fichier yi ni mu demee de mooy ñi téere bi cours set ci téere bi ndax fichier yi ñoo ñoo ëpp liñ def cours yi ñu def moo ëpp cours euh, nombre cours yi fii ci téere bi kon damair mooy pronom personnel yooyu ñu doon gis ak yeneen mu ne kon fu yooyu nag seen exercice la ñuy gis nii tamrin lii moom daa me waa benn exercice rek la mu ne dan adaatal istifhaami ah ah non non non non damair yi du boobu mooy seen tawa tamrin benn rek la mu ne bayyini damaira fil jumali taaliyati mu ne leeralal damair yi waneel pronom personnel yi ak yeneen yi nga xam ne neneen la ñuy doon fil juma ci phrase yi di ñëw phrase bu njëkk bi mooy katabal awlaadu ad-duruusa kataba bind na al awlaadu gone yi ad-duruusa leçon yi wa hafizuha te ñu wattu ko mooy ñu mokkal ko léegi lan ngay wone damaa'ir yi ana damaa'ir yi fii damaa'ir yi kataba mooy bind na est-ce que loolu damir la déedéet loolu fi'l la al awlaadu loolu fi'l la non non non non damir la boog laa bëgg kataba fi'l la du damir al awlaadu faa'il la mooy ki jëf-jëf ji kooku kon moom mii même bu dee loolu la moom du damir ad duruusa complément d'objet direct maf'ulun bihi wa hafizuha nga ne ah hafizuha hafizu dafa am ñaar yu ma am hafizu rek waaw boobu damir yi la la waaw boobu noonu xëcc daa bi moom moom damir la voilà léegi ban moo ci tegu haa haa haa tamit damir la kon mu ngoog kon waaw bi la ak haa bi waaw bi xëcc zuu bi ak haa bi tegu ci moom beneen phrase mu ne ra'aytuhu huwa wa asdiqaahu fi lxadiqati fa sallamtu alayhim ra'aytuhu man de gis naa ko huwa moom wa asdiqaahu ak ay xaritam fi lxadiqati ci jardin bi fa sallamtu alayhim ma nuyu leen léegi ñu ne la kon wanal waneel damir yi fii dangaa naan ra'aytuhu huu boobu gis naa ko moom huwa moom wa asdiqaahu ak ay xaritam fil xadiqati ci jardin bi fa sallamtu alayhi mu nuyu leen kon na ra'aytu hu boobu noonu damir la huwa damir la wa asdiqaahu boobu togg ci asdiqaahu boobu damir la fil xadiqati fa sallamtu alayhim him boobu moom mooy xoola moom it ci damiri la bokk ndax alaa la mu ngi mel ni ma ne alal muslimiina fa sallamtu alal muslimiina léegi muslimiina laa jël remplacer ko ak hum kon hum damir la voilà léegi nag loolu mooy exercice yi jëmoon ci yooyu léegi adawaatul istifham mooy lee yi ñuy utiliser pour poser question xawma euh, pronom xawma nan interrogative les pronoms inter xaw ma noonu bu ñu koy yooyu daal nga xam ne moom la ñuy utiliser ngir poser gi waaw moom gisoon nañ ko af asmaul istifham man maa maada ay ayna kayfa man ana kan mooy ki nga xam ne day xalaat ma li nga xam ne du xalaat moo bëggee laaj man man arsalaka ana moo la yónni man laay wax am na damay poser question maa hada mooy loo def nii loolu mooy mbir la maada qulta anifa ana nga wax léegi boobu maada damay laaj mataa mataa jaa aka rajul kañ la la waa ji dikkal mataa ayna dhahaba rajul fan la waa ji dem ak kayfa kayfa tasna'u idha dhahabta ila daarika nan ngay def boo demee naka ngay jëfe boo demee sa kër loolu ay laaj lañ gisoon nañ tam xarfal istifham ñaari xarf hal ak a boobu di nekk hamza bi nekk ci kanam léegi nag ci yooyu noonu leçon boobu seen tamrin benn exercice rek la woon mu ne tamrin exercice da tegal adaatal istifhaamil munaasaba adaatal istifhaami al munaasabata li kulli ijaabatin da tegal adaatal istifhaami mooy pronom interrogatif bu dee lool la bu ma juumul li nga xam ne moom daal la utilise mooy man ma maada mata ay na kayfa wala hal wala ah boobu mooy hamza boobu mu ne tegal jëlal ci yooyu benn nga teg ko ci phrase yi di ñëw mooy boo xam ne nag day dëppoo ak laaj bi mooy day bind benn phrase day bind benn kii du ko àggale yow yaa fi war a def lan après laaj bi lay def ci kanam mooy réponse bi lay def ci kanam léegi mu ngi mel ni bu ma ne woon fan la Moodu mooy déedéet dama naan Moodu dem na géej ga léegi bu ma doon laaj après ci kanam danaan day bind dem dem rek lay bind mais tontu bi mooy muudu dem na géej ga man bu ma doon laaj li may def fan la Moodu dem loolu laay wax léegi fan la Moodu boobu noonu fan la fan la boobu noonu mooy fan la dañuy bind rek muudu dem. léegi yow fan la muudu dem loolu fan la boobu yaa ko fi war a def loolu la nag la lay wax fii mu ne kon tegal bi nga xamante ni adaar istifham bi nga xam ne moo correspondre ak palaasam moo correspondre ak tontu bii di nekk ci kanam mooy ne mu ne bu njëkk bi takk taqra'u inter point d'interrogatif jàng mooy dalaa bëgg a wax yaa ngi jàng looy jàng bokk mooy fekk la ngay liir ma ne la mais yow looy liir réponse bi mooy lii aqra'u kitaaba nahwin damay liir téere grammaire kon laaj bi lan moo waran ban kii laa fa war a teg dama naan maada taqra'u maada taqra'u nga ne aqra'u kitaaba nahwin maada taqra'u lan ngay liir nga ne aqra'u kitaaba wi damay jàng téere damay liir téere grammaire loolu mooy bu njëkk bi beneen phrase bi ci tegu mooy li ci kanam du mooy ay pointillés la yow yaa fay def li fa war a nekk ci kam wala mata ay yooyoog yu demee noonu kayfa man ma ma yaa koy xool kon point yi après mu def tilmidan fil dalaa bëgg a wax ñaata xoola tontu bi tontu bi mooy fil qismi arba'ata ashara tilmidan tontu bi mooy ci classe gi de am na quatorze élèves léegi kon lan ngay def ci kanam nga xam ne dafa def tilmidan fil qismi mu def point d'interrogative léegi lan ngay def ci kanam pour mu dëppoo ak réponse bi nga xam ne fil mi mu ngi ci salle bi de ci salle de classe bi de arba'ata ci classe bi de arba'ata ashara tilmidan quatorze élève lan ngay def ci kanam ngir mu jub danga naan kam tilmidan kam ngay dugal ndax dañ lay laaj fil qismi mooy da nga ñaata ñaata élève ñoo nekk ci saal bi ndax tontu bi moo lay wan lan la ndax ci ci saal bi de am na quatorze élèves lan la ñaata nga war a mooy comme da nga naan kam tilmidan fil qismi ñaata élèves ñoo nekk ci saal bi nga ne fil qismi arba'ata ashara tilmidan ci saal bi de am na quatorze élèves phrase bi ci tegu mu def pointillé ci kanam yaa fa war a def li a nekk kitaabuka point d'interrogatif mu sampub laaj point d'interrogatif mooy sampub laaj ci wolof kon kitaabuka mooy sa téere tontu bi lii la kitaab yi fii mihfazati sama téere de mu ngi sama saak kon lan la war a kii laaj bi mooy fan lii damay laaj fan la féete fan la sama téere bi nekk kon danga naan ay na ka mooy laaj bi samp laaj bi ayna kitaabuka ana sa téere nga ne kitaab yii fii mihfazati sama saak sama téere de mu ngi ci sama saak beneen bi ci tegu mu def pointure ci kanam yaa fay def li fa war a adaat bi fa war a nekk mu ne dhahabta ilal bahri dem nga ca géej ga tontu bi lii la laa maa dhahabtu ilal bahri man dew ma ca géej ga loolu mooy kon loo fay def hal dhahabta ila al bahri ndax dem nga ca géej ga kon loolu mooy hal dhahabta ila al bahri loolu kon moom ngay laaj ndax dem nga ci géej ga mu ne la déedéet ma dhahabtu ila al bahri man de dem nga ci géej gi bi ci tegu mooy bu niroog boobu zahabta ilal bahri sampub laaj mais nag réponse bi lii xam nga bee dana déedéet man dew ma ca géej gi bii nag zahabta ilal bahri sampub laaj tontu bi lii la zahabtu ilal bahri ba'da salati al dem naa ca géej gi après julli tàkkusaan kon léegi lan mooy ban laaj ngay samp lan ngay samp fële kam ngay laaj wala ay wala ma wala mata wala loolu yooyu looy defe de bu boobaa danga naan ndax taala dane après kon loolu damay xam ne kon mata mata dahabta ilal bahri kañ nga dem ca géej ga nga ne dahabtu ilal bahri dem naa ci géej ga ba'da salaatil asr ginnaaw julli tàkkusaan beneen phrase bi ci tegu mu def pointé def daxala dugg na samp blaaj tontu bi mooy yi karimun daxala karim de dugg na kon loolu lan ngay wax man daxala anakan moo dugg man daxala fil bayti ma ne karimun daxala karim de moo dugg karim moo dugg bi ci tegu da mu def pointé ci kanam sampub laaj daxalu sampub laaj mooy dugg nañu nga ne naam daxalu waaw aha kay dugg nañu bu boobaa dama naan adaxalu ndax dugg nañ wala ma ne hal daxalu ndax ñaar yooyu man nga ne adaxalul bayta wala hal daxalul bayta ma naam daxalul bayta waaw dugg nañ ndax dugg nañ ci kër gi ma ne woon waaw dugg nañ ci kër gi léegi loolu mooy exercice boobu aj woon ci loolu léegi cours huit al mudhakkaru wal muannath mooy le masculin et le féminin góor ak góor ak jigéen boobu benn exercice la woon mu ne tamrin bayyinil mudhakkara wal muannath mimma yati leeralal yi nga xam ne dafa nekk góor ak yi nga xam ne dafa nekk jigéen ci yii di ñëw mooy dalay lay jox ay baat yoo xam ne ay noo yoo xam ne yow yaay xool ban moo ciy góor ak jigéen makkatu char zaadaha llahu tashrifan wa takrima mooy màkkatal mukarrama góor la wala jigéen tur boobu jigéen la taala jeexe boobu leer na alfiilu mooy ñay alfiilu moom góor la wala jigéen kooku góor la muzakkar màkkatu muannas alfiilu muzakkar mooy noo koy defe dangay def tablo bind fii muzakkar tableau benn tableau bi benn côté bi xaaj tableau bi en deux benn muzakkar mu muannas mooy masculin féminin léegi yi nekk masculin nga def ko ci casu masculin yi nekk féminin nga def ko casu féminin kon màkkatu ban case la dugg case féminin mooy jigéen la alfiilu moom case góor la dugg muzakkar darsun mooy leçon moom fun la dugg góor muhammadun góor la nga dugal ci góor muzakkar at-tilmizatu am nga tubi ci fin bi kooku nga xam ne kon muannas la nga dugal kaasu muannas madinatun mooy ville kooku nga dugal lan nga xam ne lii jigéen la ndax taa marbuta taa bu ñu tëj la jeexe lool alaamatu ak ta'nis la mooy màndarga muy wane ne lii jigéen la salma alif maqsura mooy comme Mustafa Layla mooy bu ma nee Moustapha pa mooy kiw mais alif maqsuura mooy yaa bi nga xam ne kenn du ko defar du am ñaari tomb ci suuf Salma Layla Suuda ñooñu ay jigéen lañu alif maqsuura xadra Salma tur la kon lii tegu mu ne xadra u mooy lu lu vert loolu tamit jigéen la bokk na ci ñi xamee ne tur bi jigéen la aa u yooyu xadr xadra u aa u yooyu ci fin bi fekk li ko jiitu mat ay ñetti baat ñetti kii araf loolu day wane ne am lu ko xëcc ba pare u topp ci loolu day wane ne jigéen la xisaabun mooy ak isaab bu ne diw muy moom dees na ko isaab moom dees na ko régler moom muzakkar la laylaa comme niñ ko waxee léegi boobu jigéen la alximaaru mbaam mi moom góor la xamraa u xadraa la mel mooy lu rouge fii euh, fàtte naa la nizar qabbaani waxoon raximahullah fii madxalil xamraa kaana li kaana liqaauna maa atyabal luqyaa bilaa euh, fàtte naa ko poème moom boobu mu doon wax fii ci Andalousie moom euh, poète syrien la fii madxalil xamraa fii madxalil <laughs> waaye daal li ma ci bëggoon xamra moom turu jigéen la maa un bu mu la nax yële dama noon xad ra ñetti baat yu ñetti araf yu ko jiitu bii maa un allahu alladi anzala lakum min as-samaa'i maa'an hmm, li yutahhirakum bi bihi bu doon góor lan la wax biha maa un kon lan la góor la bu doon jigéen biha lay wax maa un mooy loo ndox jaa'izatun mooy kado kooku taa boobu wane na la lan jigéen la zaynabu xam nañ ko zaynab kook jigéen nga koy dugal mu annas bushra moom turu mooy tur boobu dafa jël lanu jigéen bushra comme salma ak yooyu bayda moom it jigéen la comme ni nga amee woon lan ni nga amee woon xadra ak xamra kon loolu moo nekkoon rek benn exercice bi aju woon ci lool léegi nag mu ñëw ci exercice boo xam ne ci même exercice boobu qawaidul imla yi ndax bi mu paree ci kuuru al muzakkar wal muannas gisoon nañ qawaidul imla yi taa maftuha taa marbuta mooy règle de la dictée taa bi nga xam ne day ubbeeku ak taa bi nga xam ne day tëju comme fatimatu taa bu tëju la jeexe waaye bu ma nee banaatun taabu ubbeeku la jeexe léegi nag ci yooyu noonu ci lañuy nekk nii tam tamrin benn exercice la mu ne zid yokkal fil makaanil xaali ci bërëb bu wéet bi taan ab taa moo xam taa maftuuxa wala taa marbuuta yaay xool ban moo ci war a nekk mi atun mooy téeméer cent boobu taalam na taa marbuuta bu tëju jabaruutun jabarut taa maftuuxa bu ubbeeku ci la ci jabru la jóge jabru nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy réparer damm-damm yi ci la jóge xarajat loolu verbe la ak sujet xarajat mooy génn na boobu taa maftuuxa la mooy bu ubbeeku verbe xaraj comme xarajtu xarajta xarajat hiya xarajat aayatun màndarga wala laaya rek moom taabu tëju la xijaaratun taabu tëju la malakuutun mooy al mulk ak malakuut nga xam ne mooy nguurug yàlla yi nga xam ne ñun amuñu ci accès malakuut taa bu ubbeeku la mawtun taa bu ubbeeku la mooy ak dee la mort yi ziar ci ñépp aayaatun ay màndarga ay laaya boobu taabu ubbeeku la siqatun mooy siqa muhaddisuuna yi rahmatullah naan siqa siqatun sabtun siqatun xaafiz ainsi siqa mooy koo xam ne moom du def bàkkaar bu mag mooy di ko def nit ñi di ko gis moo tax ñuy wax du def bàkkaar bu mag te du sax ci bàkkaar bu ndaw naan non mais biis moom bàkkaar bu ndaw la ñu ne ko waaw mu ne léegi man dama koy def saa su kooku doom du seqa dañuy kon ak ak ak ak ak kóoluteem day simmee ci moom moom wóorutul bu waxatee ay waxam kenn du ko bàyyi xel moo picc mi doon sab picc mi sab sax ko tane moo ko gën fuuf ci ci wax ndax picc mi yu bari lay jàngale ku ko xam-xam ku ko xamul xamoo mais bu dee yow loo wax sawaay di def bàkkaar yu ndaw yi di ko def en public di wan naan man garaaw kooku day foye diine ji kon kooku ay waxam jarul a bàyyi xel waaye tamit du def loo xamante ne nii xarma mu xarmal muru xam ne day simpi day day summi ak mbañ mbañum rusam mu ngi mel ni yoo xam da seega loolu mooy du def bàkkaar bu mag siqa lii la mooy du def bàkkaar bu mag te du sax ci bàkkaar bu ndaw Euh, te tamit du def loo xam ne day summi mbañum rusam mooy sa respectabilité du def lu koy dindi xoola imagineel ilimaanu jàkk wala benn sëriñ ci sëriñ ñun ni som suñ sëriñu Sénégal wala sëriñu fépp sax ab sëriñ boo xam ne dañu ko gis imagineel ñu ne kii xalif général bi mais ñu romb ko ci mbedd mi mu sol benn booy doole xam nga booy doole bu dee kii na muur na li muur a muur mais loolu xam nga xaraamul nekkul ne moom muur na en tout cas liñ ko war a muurloo julliwul mooy mbagg yi muur na mooy même bu dee feeñ na loolu julliwul mooy ne du dagan la mu sol benn booy doole sol benn débardeur xaw ma lañ koy wax mu yem ci côté yeel yi mais weesu na genou bi après mu jël ay noir fumé teg ci hein mais sawaay ba pare sol ay kii ay bot booy rafet yi ay tunique xaw ma yu mel noonu ba pare ñu ne kii mooy xalif général bi mais boo dayee moom yow ni nga gis nga ni nga ko doon xoolee respect te gi respect yi nga ko joxoon day deñ c'est sûr loolu na mooy siqa du def loolu pourtant liñ def dara xaraamu ci de mais quand daa am yoo xamante ni nii day dindi respectabilité nit dem cib dancine sawaay cib imam ah saa yi sa respectabilité dañ na yit non yooyu waroo faa dem moo xam nooy noo mën a kii boo leen bëggee waar mais bàyyil ba ñëw si jàkka ji nga waar leen wala ci bàyyi seen kër mais dem ci daasim bi oh yow premièrement yaa ngi teg sa bopp foo xam ne nit ñi dañu am njort bu ñaaw yaa tax nit ñi di am njort bu ba ñaaw ci yow te dimbaliwoo sa ji julli di ci foofu ñu am njort bu rafet ci yow loolu daal mooy feqatun kon taabu tëju la maata mooy dee na taabu ubbeeku la uxtun mooy sœur bu <laughs> mag wala rakk bu jigéen taabu ubbeeku la malikatun comme ndeysaan suñu dëkk ba fële malika ndeysaan fële waaye ca côté yëmbal waaye ndeysaan malikatun ab dëkk la fële ca yëmbal ndeysaan côté yëmbal malikatun mooy malika malikatun mooy buur bu buur bu jigéen comme masjidu malikati nuura fële ca Arabie euh, doomu seen buur balaw ci doomu seen buur la bokk ñu tudde ko benn mosquée malikatu nuura rahimallah kalima kon malika tun taa bulan bu tëju mooy buur bu jigéen mu'mina tun mooy ay way ngëm yu jigéen taabu ubbeeku la layta mu ne layta chien yi aliya bi tan na laylatan mu mel noonu layta mooy ak neexoon layta taabu ubbeeku la qaraat taabu ubbeeku la loolu moo doon exercice yooyu léegi bi ci tegu mu nekkoon euh, voilà an nakira wal maarifa mooy le défini ak l'indéfini boobu amuloon exercice mais cours boobu dafa àndooloon nag qawaidul imla mooy les règles de la dictée léegi nag ci règle de la dictée yooyu ci lañ amee benn exercice tamrinun benn exercice mu ne zid exercice bi lii la woon zid fil makaanil xaali alifan yokkal ci bërëb bi bu wéet bi alif benn alif moo xam alif bi nga xam ne day xëcc mooy alif bu taxaw bi bant ak wala alif maqsuura bi ma la waxoon mooy yaa xam ne du am ñaari tomb ci suuf comme layla léegi nag yow yaa ci def ci mooy day def ay pointillés comme rama a bi war xëcc yow yaay xool lan nga fa ay pointillés fa def est-ce que alif bii xëcc la wala yaa boo dul am ñaari tomb kon bu njëkk mu ne rama boobu lan la yaa la mooy yaabu amul ñaari tomb ndax yama rama yar mii loolu moo lay wan kon ah kon kii yaa moo fi war a nekk rama mooy sànni na yar mii ñoo amee lool rek mudaari bi impératif no inaccompli wala euh, présent continu da ngay xam ne kon war da du nekk alif bi nga xam ne day xëcc mais yaa maqsuura la alif maqsuura bokk rama mooy yaa bi amul ñaari moom ñaari tomb moom mooy takkaloog miim bi rama bi ci tegu yarda yarda moom ban la alif bu taxaw la wala alif maqsuura mooy bi yaabu amul ñaari tomb bii dañ naan la yaabu amul ñaari tomb la radiya mooy kii bi euh, infinitif bi yarda radiya am ne kon yàlla yarda yaabu amul ñaari tomb bi ci tegu talaa mooy jàng na bii la alif bu taxaw wala yaa bu dañ naan la alif bu taxaw la ndax talaa yatlu wa min ahlil kitaabi aw malan yatluuna waaw bi naan euh, dafa yónni yeneen wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaab yatlu alayhim ayaatihi wala wa yuzakkihim ci suuratul jumaa dafa yónnee yat luu talaa yat luu kon nga xam ne kon kooku du yaa moo fa war a nekk yaa bu amul ñaari tomb moo koy xëcc kon alif la talaa moo xëcc laa bi daa tamit la comme mooy daa mooy woote na la daa ñaan na Euh, qadaa mooy dogal na mooy juge na mooy digale na wa qadaa rabbuka allah ta'budu illaa yaa qadaa polysémie polysémie la daa bari lu muy teg kon qadaa inaccompli bi yaqdi nga xam ne kon lan la kon yaabu amul ñaari point moo koy xëcc qadaa qadaa la kon yaabu mooy xëcc daad bi daad bi daad boobu ala moo ci tegu mooy féete ne kaw ala yanlu kon nga xam ne boobu lan la alif moo fay mooy xëcc laam bi jaraa yajri laa yabulanna ahadukum du daw kon jaraa yaj rii mooy jaraa mooy daw na yajri muy daw kon jaraa bii lan la yaa bu amul ñaari tomb moo koy xëcc yansaa nasiya yansaa kon nasiya nga xam ne kon siin boobu yaa bu amul ñaari point moo koy xëcc léegi bi ci tegu loolu moo doon exercice ba bi ci tegu mooy bi jëm ci wàllu alfa'ilu alfa'ilu mooy sujet mooy ki jëf jëf ji euh, boobu noonu dafa amoon lan dafa amoon exercice tamarin mooy cours bi nga xam ne moo jëmoon ci wàllu jëf la fa'il le sujet léegi nag boobu dafa amoon exercice bu njëkk bi mu ne bayyinil fa'ila fil jumali taaliyati leeralal sujet bi mooy ki jëf jëf ji ci frase yii di ñëw kon leeralal sujet bi léegi bu njëkk bi mu ne fahil mooy ki jëf-jëf bi fahimat talaamiidu ah, voilà man ma boobu sax may naa la ko ndax wax naa ko te pare fahimat talaami zaal bi tegu ci mooy bi zaal boobu yaa ko waroon maas mais wax naa ko addar siin bi tegu ci mooy yaa koy maas fa ahsanu waajibaatihim mooy fahima talaami za zaal bi tegu ci zaal boobu ngay maas addar siin bi tegu ci ngay maas tamit fa ahsanu waajibaati mooy élèves yi comprendre nañu leçon bi ba ñu ko comprendre ñu rafetal seen exercice yi mooy exercice yi ñu doon def seen devoir yi bokk ñu def ko na mu ware def ko ba mu rafet léegi dañ la wax nga leeral lan mooy sujet bi ci lii sujet bi mooy ak talaa miidu kon noo koy euh, kii ne euh, maase d'abord da nga am fahima talaa miidu ad-darsa fa ahsanu waajibaatun kon ak talaa waxoon nañ la fa'il bokk na ci ñu koy rafa'e ni ñuy rafa'e mooy damma damma bokk na ci ñu at talaa miidu mooy sujet bi ak dar sama mafulun bii la mais laajuñu loolu ñun fa'il rek la ñu laa ko ak mooy ki jëf-jëf ji mooy élèves yi ñoom ñoo comprendre léegi bi ci tegu mooy ibrahim miim bi tegu ci mooy yaa koy maas yonent Yàlla Ibrahima alayhi salaatu wassalaam kasara toj na dammaate na rajaxe na asna miim bi tegu ci miim boobu yaa koy maas qawmihi mooy Ibrahima alayhi salaatu wassalaam de dammaate na toj na xërëm yi waa waa waa waa waa waa waa yi ay nitam mooy ay ñoñam ñim ay peuple am kon Ibrahim miim bi noo koy maase mooy mu Ibrahim mu ndax la kasara damm na asna miim boobu ma nga koy maase ndax lan ndax maf'ulun bihi la mais ñun laajuñ ñu lool mais tamit jar na maas asma ba ndax dañu ko laajoon kon léegi mu ne la léegi ana sujet bi fii attention nga ne Ibrahim mooy sujet bi Ibrahim damm na nga ne mooy sujet bi déedéet du sujet bi sujet bi damirun mustatirun taqdiruhu huwa sujet bi mooy damir la boo xam ne dafa nëbbatu niñ ko mën a nattalee mooy huwa Ibrahimu ndax Ibrahimu du sujet moom mubtada la mooy pronom ndax lii verbe nominal la te verbe phrase nominale boo ko phrase nominale boo phrase nominale mooy phrase bu commencé ak tur tur boobu du sujet bi mais sujet day nekk damir boo xam ne moom day nëbbatu mu ngi mel ni dama ne Ibrahim huwa kasara huwa boobu nag nëbbatu moom mooy sujet bi léegi loolu moo nekkoon ci exercice boobu bi ñu tegu mu ne rakkib jumlatayni bil kalimaatil aatiyati rakkib dalay jox mooy reformuler la jumla tey ni ñaari phrase mooy phrase yu baax la yoo xam ne day jël tas ko comme Moodu va à l'école mu jël a teg ko fële jël va euh, def mu topp ci Moodu ci a jël l'école def après Moodu mu def ko ca feebar léegi yow boo ñëwee yow yaay jël ne Moodu moo war a nekk ci kanam va topp ci lool ngay loolu nag la la bëgg a wax ñaari phrase yoo xam ne ci yii di ñëw dafa njëkke ibnihi doomam bi ci tegu alwaalidu mooy lii lépp ay mots la yoo xam ne même phrase la dañ dañ koo jaxase ibnihi doomam alwaalidu waajur wu góor wi an wëlliif radiya gërëm non euh, an bii du tekki wëlliif yi day naqaree tekki sànq yi bu newul ci biir phrase mais du tekki loolu ibnihi doomam alwaalidu waajur wi an radiya gërëm na kon da nga ñu ne la reformuler boo ko doon formuler mooy dama naan formuler la du reformuler da nga naan an ibnihi radiya gërëm na al waajur wu góor wi an ibnihi ci doomam loolu moom loolu bi di tegu mu ne alaa ci kaw sallamu nuyu muallimihim seen jàngalekat ak talaamiizu élèves yi mooy ñi nga xam ne ñooy jàng léegi loolu da koo jaxase alaa ci kaw sàllamu nuyu muallimiim seen jàngalekat yu góor yi ak talaamiizu élèves yi léegi bu boobaa na nga naan ak talaamiizu élèves yi de sallamu nuyu nañ ala muallimihim ci seen jàngalekat bi noonu nga koy reformuler ak talaamiizu mooy jiitu sallamu mënoo ko jiital ndax bu doon moo war a jiitu kon sallama ngay wax sallama mais comme que sallamu la dañ ko conjuguer mooy après kon sujet bi lay ñëw auto par force bi ci tegu mu ne beneen exercice ak mil mooy mottali day commencer phrase boo xam ne du ko a du ko mottali yow yaa koy mottali aadat ah, dellu na après mu def pointillé loolu mooy sujet bi yaa fiy def sujet min bàyyeekoo mooy jóge na la la bëgg a wax dellu bu doon aadat ilaa mooy dellu na jëm revenir day dellu fa mu jóge mais bu nee aadat min mooy dafaa jóge xam nga bu ñanee waa ji day revenir fi mu jóge ak dafa jóge fi mu jóge di dem c'est pas fii nag aadat min la min mooy dafa bàyyeekoo kon foofu min mooy des kii la départ après après min bi mu def pointier yaa fa war a def tamit yaa ko war a mottali kon looy def danga naan aadat aishatu par exemple xadijatu at-tilmidatu al-mu'minatu min min at-ta'ifi wala min paris min paris mooy ne wala min Lyon min Villeurbanne loolu yomb na min Dakar aadat dellu na ak tilmisatu élève bu jigéen bi mooy min bàyyeekoo mooy jóge na Lyon di ñëw jóge na Lyon boobu loolu lay tekki aadat min loolu la ci jublu léegi bi ñu tegu mu ne ah mu def pointillé boobu nag pointillé yi mooy fi nga war a li nga war a mottali ci kanam defu fa dara mm. après mu def yan xabaani ila après mu def ay pointé mooy yaay mottali ci kanam yaay mottali ci fin bi kon yan xabaani mooy ñoom ñaar de dem na ñoom ñaar ñu góor ñi ilaa jëm léegi boobaa la bu la neexee nga ne Muhammadun wa Ibrahim yadhabaani ilal bayt Muhammad ak Ibrahim dañu ngi dem fan ñu ngi dem ci kër ga wala nga ne Xaalidun wa Zaydun yadhabaani ilal bayt ilal wala nga ne ngóor wa ibra ngóor wa wa wa biram ngóor wa wa wa wa njaga yadhabaani ilal mad ilal masjid ñu ngay dem ca jàkke ja beneen exercice bi ci tegu mooy analyse mu ne enrib ma lawnu ahmar analyser li nga xam ne dafa nekk lan en rouge kon analyser li nekk en rouge bu boobaa jalasal muallima mu ne jalasa al muallimu wa iqra'u darsal yawmi jalasa toog na ak jalasa boog toog na al muallimu jàngalekat bu góor bi wa qaala mu ne li ñeel jàng ñiy jàng iqra'u jàng leen liir leen darsal yawmi liir leen bindu tay bi mooy leçon tay bi li ci nekk en rouge nag mooy jalasal muallimu ak iqra'u léegi booy analyser nga naan jalasa fi'lu muda fi'lu madin mabniyun mooy fi'lu madin jëf joo xam ne dafa weesu accompli verbe accompli wala verbe passé mabniyun moom dafa mabni bil fatxati mooy ne kenn mënu la wax jalasu wala jalasi wala jalas déedéet jalasa rek nga mën a wax al muallimu fa'ilun marfu'un bid dammati mais faay la moo jëf-jëf ji dañ koo rafaawe ci damma iqra'u moo ci nekkaat rouge nga ne iqra'u nan ngay inali iqra'u moom lan la la amr la mooy dama joxe mooy moom dafa joxe lan ordre dana iqra'u mooy dafa toog après mu joxe lan mu joxe ordre ne iqra'u jàng leen kon iqra'u dangaa la fi'l amrin mabniyun waaw boobu di yo uubi waaw boobu noonu moom mooy damirun muttasil wa huwa fa'il mooy sujet bi kon loolu moo nekkoon analyse boobu léegi mu des bi ci tegu bi ci tegu mooy euh, al amoon na exercice ci euh, voilà ba léegi ci cours boobu mooy qawaidul imla yi amoon na beneen exercice boo xam ne ndax da ndax après cours boobu dafa amoon cours boobu dafa àndoon qawaidul imla yi mooy les règles de la dictée léegi nag yooyu noonu dañoo àndoon nag ab exercice tamrin benn la woon mu ne uktubil hamzata makaanal lawnil ahmari bindal hamza bi place couleur bi nga xam ne dafa dafa rouge kon bindal hamza bi place fi nga xam ne dafa dafa rouge fi nekk en nag dinaa la ko wax mooy iznun fi rouge mooy i i boobu fi rouge mooy est-ce que am est-ce ci ci alif lay mook alifay ànd wala hamza la boo xamante ne nii da ngay rëdd benn rëdd ci ligne bi teg ko ci kaw wala da nga koy bind noonu ci kaw ligne bi walla boog day taxaw ni rek moom du nekk ci kaw dara loolu mooy ndigal iznun moom alif lay àndal mais hamza bi ci suuf lay nekk ndax i iznun mooy ndigal amrun moo ci tegu li nekk en rouge mooy ab mooy ah, hamza boobu amrun aboobu aboobu tamit ci kaw alif lay nekk mais bii ci kaw ndax ala mooy mbir bi ci tegu uzunun mooy yi nekk yi am u wala i wala a yooyu ñoo nekk en rouge uzunun mu ne nooy bindee uzunun uzunun mooy ay nopp waqa ñu ne udun huwa udun qul udunu xayri mañ na yoneen moom moom def leen bu leen neex boo demee loo ko wax mu gëm la ndeysaan benn nopp la yàlla na leen wax leen nopp la waaye moom bu baax dañ lay dégg bu leen foog ne seen caaxaan yi moom daa am temps ngeen ñëw di wax seeni caaxaan déedéet udunu xayru ni loolu la kon udunun mooy ay nopp kon alif boobu ci kaw lan lay nekk ci kaw ci kaw lan ci kaw bi ci tagu ikraamun mooy ak teral ak teddaange karim mooy ak noblesse boobu hamza bi ci kaw alif ci alif lay nekk mais ci suuf ndax i ufuqun bu boobaa hamza bi ci kaw alif bi nekk ndax ubbi alif ngay def def bi ci kaw alif bi ufuqun mooy ay mooy horizon bi bi ci tegu aklun alif bi hamza bi ci kaw alif lay nekk na abi aklun islaamun mooy islaam ak jébbal ak jébbalu moom alif bi ci suuf la hamza bi di nekk alif bi day tax hamza bi nekk ci suufam léegi bi cours bi ci tegu mooy cours onze ma al maf'ul bihi al maf'ul bihi euh, boobu mooy le complément d'objet direct moom ay exercice am nii la woon mu ne tamarin exercice bayyin al-maf'uula bihi thumma leeralal al-maf'uula bihi mooy maf'uul bihi bi complément de thumma dbut harakata ma lawnuhu ahmar ginnaaw gi nga takk mooy nga wane li nekk en rouge mooy nga maas leen nga bëgg nga maas leen maas bi jar maas bu baax nga maas leen wadaa saa yi daal tegu ci alkitaa baa bi tegu ci mooy Sa'id teg na téere bi wadaa saa yi daal bi tegu ci daal boobu ngay maas alkitaaba bi tamit tegu ci baa boobu ngay maas boobu danga naan wadaa saa yi dun alkitaaba loolu rek lañ la laaj waxuñ la nga analyser saa yi dun bi ci tegu akalu dajaajatan akalu lekk nañ dajaajatan ak ganaar jees njoñ wala jees njoñut boobu beneen laaj la akalu rekk nañu dajaajatan as nganaar ak ganaar léegi ah boobu waaw man de wax naa la ko euh, nga waroon a kii ne dajaaja far ma wax ko dajaajatan yéeme na <laughs> ah, ah noonu la mais euh, amul solo li ci tegu yaqulul musli miim bi tegu ci alxa qaaf bu am shadda tegu ci mooy miim bi ngay maas ak qaaf bi tamit. ah am sadda yaquulu day wax almusli miim bi tegu ci miim moom da nga koy alxaaf xaaf bu am sadda tegu ci ñaar yooyu ngay maas mooy jullit day wax dëgg bàyyi di nar aka wax lu amul danga naan yaquulul musli mu alxaqa ndax muslim la fa'il la alxaq mafhum bi loolu sax laajuñu ko maas rek lañu wax kon ñu ko ndidi ukutub bi ci tegu bindal at dar siin bi tegu ci siin boobu yaa ko war maas kon looy wax na ngaa uktub ad-darsa lan laay bind ad-darsa ndax maf'ulun bihi la ta maf'ulun bihi mansubun bil fathati ad-darsa bi ci tegu mu ne qaraa rashi yi daal bi tegu ci alkitaaba bi tegu ci summa wada'ahu qaraa rashi daal bi tegu ci alkitaaba bi tegu ci summa wada'ahu mooy baa bi ngay maas qaraa jàng liir na Rashidun Rashid Rashid boog Rashid liir na téere bi ginnaaw yi mu paree mu jël ko teg ko danga naan kon qaraa jàng na Rashidun ndax fa'il la alkitaaba ndax maf'ulun bihi loolu mooy exercice boobu bi ci tegu mu ne rakkib jumlatan bil kalimaatil aatiyati tëggal formuler ab phrase bu mat kii bii di ñëw baat yi di ñëw mooy comme ñu waxoon jël moodu waa à nga jël a ca kanam waa teg fële jël moodu te sànni fële jaxase ko ne la léegi teg ko ni mu war a nekk après boobu nag sikkii nan mooy dabbuus mooy paaka al mooy bàyyi mooy mu dagg axada jël na allahma yàpp wi léegi yow ci loolu looy noonu nga war a lan nga war a defar mooy ne dañ koo jaxase boo déggee paaka bi baay bi mu dagg mu jël yàpp wi léegi yow nan nga koy kiiyee sikkiinan al abu faqata axada allahma bu boobaa danga naan axada abu mooy baay bi la jël na sittiinan ab taaka fa qataa ci saase mu dagg allaxma yàpp yi loolu ngay wax lool loolu la axada al abu asik axada al abu sittiinan fa baay bi de mooy waajur wi de góor bi de jël na paaka bi mu ca saase mu dagg yàpp yi beneen far ay exercice mu ne ak mil bii nag matalal la mooy matalal mooy ne mbir yi kon matul phrase yi matul yaa ko war a matal loolu nag mooy exercice bii mu ne ak mil mooy matalal isma déglul mu def pointier yi ci teg yaa koy kii yaa ko fi war a def li ci war a tew isma mooy déglul pointé lan ngay lan lay déglu nga ne ko isma alqur'ana déglul alqur'an wala isma kalaami déglul sam boobaa nag bu may def lee gën a waar ismail qur'ana waaye bu dee isma kalaami ndax kalaami amul al ci kanam comme que alqur'an bu dee dama taxaw mën naa ne isma alqur'ana mais bu dee taxawuma dama naan ismail qur'ana boobaa yooyu yëpp mën nga ko ismail qur'aan wala isma kalaami isma kalaamahu déglul waxam ji voilà isma mooy nga def kalaamu wala al qur'aan wala ad darsa wala al qawla yooyu yëpp mën nga ko wax wax ji leçon bi déglul bi ñu tegu mu ne gafarallaahu buur yàlla di jéggal na mu def point yi lu ciy tegu al mu'miniina no ad-dhanba gafarallaahu ad-dhanba xafara allahu az-zanba mooy buur yàlla di jéggal lan la jéggal az yàlla de jéggale na lan la jéggale zanbahu ay bàkkaaram moom mooy bàkkaaru jaam bi léegi bi ci tegu exercice bi boobu analyse mu ne a'rib ma lawnu ahmar analyser li nga xam ne daa nekk en rouge li nekk en rouge mooy laqiitul muallima fa akramtuhu fa bi rek moo ci nekkul en rouge kon lépp a nekk en rouge laqiitu daje naa al daje naa professeur bi mooy jàngalekat bu fa akramtuhu ma teral ko te saasi fa rek moo ci nekkul lan fa rek moo ci nekkul en rouge kon lépp ngay analyser kon ñu dem nga ne laqi fi'lu madin mabniyun tu fa'ilun marfu'un bi dammati al muallima maf'ulun bii kan laa dajeel maître bi kon jëf ji ci moom moom laa dajeel akramtuhu akram fi'lu fi'lu ok nu mu tuddati euh, fi'lu mudaari' déedéet akramtu mooy fi'l akrama yukrimu waaw fi'l mudari' ah nu mu tudd waay waaw fi'l mudari' tu bi mooy fi'l bi mabniyul akram fi'l madi ma fi'l mudari' eh bàyyi bàyyi bàyyi akram waaw akram fa non akram mooy fi'lu bu doon kii la mooy fi'lu fi'lu madin bi akramtu bu ma nee akramtu la akramtu abi teral naa sama baay fi'lu madin ma akram bi rek akram mooy fi'lu madin bi mabniyun tubi maf'ul ki fa'ilun marfu'un bi dammati hu maf'ulun bihi kan laa teral hu moom mooy maître bi léegi côté bi nga xam ne nag beneen exercice boo xam ne cette fois-ci mooy kuuru ismul ishaara ismul ishaara boobu defu ci woon exercice mais dafa amoon na cours bu kudd ci wàllu qawaidul imla yi muy règle règle dictée yi boobu nag ay kiiwam moo nekk nii mooy ay exercice bi benn rek la woon mais dafa guddoon uktub mu ne tamrin benn exercice uktubil hamzata makaanal lawnil ahmari bindal hamza bi place u place lan allawnil ahmari li nekk en rouge léegi kon mooy hamza yoo xam ne fii cours bu gudd la woon ci wàllu hamza yi léegi nag mooy façon hamza yi ñàng yëpp yi ngay bind ci kaw alif yi ngay bind ci kaw waaw yooyu yëpp yi ngay bind ci kaw trait bi noonu wala di teg ko wala ci kaw ligne bi sans virgule dara yooyu la la yor mas'ulun bu ma nee uu gis nga uu dégg nga ne Hamza loolu ndax tey wax fan koy bind kon Hamza bi foo fii mas'ulun mooy responsable fooy koy kooku da koy bind ci kaw waaw ndax lan u mas'u bi uu teg ci uu bi waaw bi koy xëcc mas'ulun ci kaw waaw responsable kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun képp kenn ku nekk ci yéen lan la responsable la sàmm la te ku nekk dina sàmm bu ne dinañ ko kenn ku nekk ci yéen dinañ ko laaj lim doon sàmm bi ci tegu saala mooy laaj na saala sa'ilun bi adabin bi adabin waqi'in ci mbugal mi nga xamante ne nii de toute façon am na moom mooy ñëw mooy xew lil kaafiriina laysa lahu daafi amul dara lu ko mën a fekk contre yéeféer yi ba du dal seen kaw saala kon ci kaw alif lay nekk saala a boobu hamza boobu ci kaw alif lay nekk saima saima mooy ku désespéré wu non non xaaral moom laa loolu wax naan saima mooy comme mbir mi léegi daa soof ci man amatuma ci benn yitte kii mooy daal sàmm les de marbre affaire bi kii watum non boobu sax tane na sa imtu takaaliif alxayaati wa man yaash tamaaniina dahran yaa la abalaki yasami xawma mooy ne day ñëw ba dalaa sàppi walla sàppi <laughs> boobu boobu daf saa su ne saa yi ma damay problème moom mooy sàppi sa ima boobu ci kaw lan lay ne mooy da rëdd benn rëdd mooy siin bi rëdd bi day taqaloog siin bi ak miin bi après nga jël alif bi nga bind ko noonu ci kaw kii bi sa ima ci kaw rëdd bi bi sa bi sa mooy ñaaw ak a bon bi sa masalul qawmi alladina kafaru wala kaddabu bi ayatillah ak a bon comme misaal li nga xam ne dañooy weddi màndargaay suñu boroom yi bi sa moom ci kaw alif lay nekk ra'isun mooy njiit ra'is moom benn rëdd mooy rëdd bi dangay rëdd rëdd bu tëdd laa wax boo xam ne yaabee koy xëcc ii ñoom ñooy takkaloo moom loolu moom ngay def moom après al hamza bi nga def ko ci li ci tegu mooy ru'ya ru'ya mooy gént ruyaa u ru boobu moom ci kaw waaw lay nekk mooy hamza bi ci kaw waaw lay nekk mu muaxarun moom ci kaw waaw lay nekk ndax mu bi ci kaw waaw muaxarun ci kaw waaw lay hamza bi nekk raa a boobu ci kaw alif lay nekk mooy gis na asilatun mooy ay laaj boobu da nga am ñaari hamza as i as bu njëkk bi ci kaw hamza ci kaw alif lay nekk mën na ci kaw alif mooy as i bi nag moom da ngay rëdd benn rëdd boo xam ne day taqaloo bu tëdd bu taqaloo siin bi mooy taqale siin bi ak laam bi après ci kaw nag rëdd boobu ci ngay def hamza bi bu hamza bi muy as'ilatun ay laaj udina udina lilladina yuqaataluuna fii wa udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir ba muy farataal xeex ak yéeféer yu bon yi nag udina mooy jox nis digal perme jox nañ leen digal lilladina yuqaatiluuna dañ leen doon tooñ di leen def lu ne di leen xeer di leen def lu ne loolu mooy udina kon boobu ci kaw lan lay nekk ci kaw alif israilu mooy yonent yàlla yaqub israil alayhi salaatu wassalaam bu njëkk bi alif bi alif ngay bind jël Hamza bi bind ko ci suufu Hamza ci kaw alif ci suufu alif bi Israa'iilu da ngay def benn rëdd bu tëdd nga xam ne mooy taqaloon ii bii xëcc après nga def foofu benn Hamza iilu Israa'iilu iimaanun mooy ak ngëm yàlla boobu ab alif ngay kii jël Hamza bi bind ko ci suuf yay asu mooy waaw kay lii nag mooy désespéré mu ngi désespéré boobu yay asu hamza bi ci kaw alif nga koy bind yay asu ci kaw alif nga koy bind ya sun mooy ak désespoir boobu tamit ci kaw alif nga koy bind la uma mooy ŋàññeef nees boobu ci kaw waaw nga koy bind kon ñu ne la im ku ñu ŋàññ la uma ŋàññ na bokk ndax bu woon ne lu ima lañu la la uma mooy ŋàññ na yaa isun mooy koo xam dafa désespéré ku désespéré huwa yaa is <coughs> boobu ci kaw mooy da rëdd yaa boo xam ne day taqaloog siin bi ci kaw yaa boo ci kaw yaa ci buy boobu rëdd mënaan yaa ye mooy da rëdd benn rëdd ci kaw ligne bi mu taqaloog siin bi mooy mooy jiitu siin bi taqaloog moom léegi nag ci kawam ci ngay def benn hamza yaa isun léegi euh, nu mu tuddati a'immatun bi tegu a'immatun mooy ay njiit a'immatun moom mooy ay njiit comme buñ ne al aymatul arbaa mooy ñi euh, boroom ñetti ñeenti ngiir yi imaamu abu xanifata nu'man imaamu malikin imaam muhammad ibn idris ash-shafi'i imaam muhammad ahmad ibn hanbal alayhim ridwaanu almannaan ñooñu par exemple ñooñu eh, ay arbaa mooy imaam yooyu nga xam ne ñeent lañ rahmatullah alayhim ñoom comme aimma boobu bu njëkk bi ci kaw alif lay nekk ah imi nag imma boobu ci boobu da ngay jël comme rëdd bi waxoon rëdd ci kaw ligne bi mu taqaloog miim bi tegu ci moom imma après nga bind hamza bi ci kaw rëdd boobu nga rëdd muy aimmatun mu axirun mooy luy féet lu féete ginnaaw lu féet bu njëkk ba mu axaru mooy lu ñu féeteel ginnaaw lu ñu ginnaawal bii mooy lu féete ginnaaw ki ñu féeteel ginnaaw ki féeteel boppam ginnaaw mu axirun boobu a ci kaw après mi moom ci kaw waaw lay nekk ndax mu bi damma boobu ci kaw waaw ngay bind hamza bi yu xasu yu xasul mujrimuna euh, fa yuxadu non fa yuxadu bin nawaasi wal aqdam voilà yuxadu moom ci kaw waaw ngay def hamza bi yuxadu ci kaw waaw ndax damma bi ci kanam zibun mooy till moom comme baa bi rek daa am loo xam ne rëdd booy rëdd ci kaw ligne bi mu taqaloog boo xam ne mooy ñëw taqaloog baa bi léegi nag ci kawam ci ngay bind lan ci ngay bind hamza bi comme zi génn ak cin bi ci tegu ay asu ay asu mooy man ay as man comme ma ay asu mooy dama désespéré wu wala wa ay as moom moo gën a mooy ki gën a moom ay asun naa moo gën a ñàkk espoir ci nit ñi léegi bu njëkk bi aboobu day am alif la alif bi hamza bi ci kaw alif lay nekk mais tamit beneen bi ci tegu tamit après ay bi moom it ci kaw alif lay nekk ay a sa non asal def voilà léegi loolu moo doon exercice boobu nga xam ne ci qawaidul imla yi la xam naa euh, wala ñu jeexal bi xuruful jar yi incha allah comme ça bi ci des ñu bàyyi ba bii li ci continuer ñu bàyyi ba bii di ñëw ndax xam naa mu ngi waaj a gudd kon nañ def xuruful atf yi incha allah tamarin mooy xuruful xuruful jar yi maanaam xuruful atf mooy xarfu atf min an ilaa yooyu noonu ñu xarfu jar bi li yooyu yëpp ay xuruufu jar la yooyu seen kuur nag seen exercice mooy nekk nii moom la ñuy jeexale bu soobee yàlla pour bii tamarin exercice mu ne bayyini xuruufal jarri summa dbut xarakatama lawnuhu ahmar bayyin leeral xuruufal jarri xarfu jarri yi wane leen summa bul yem foofu ginnaaw gi nag udbut nga maas xarakatama lawnuhu ahmar nekk en rouge nga maas ko kon mu ne marra phrase bu njëkk bi marra sa'i daal tegu ci bil masjid daal tegu ci fa fii fiihi marra sa'i daal tegu ci kon daal bi yaa koy maas bil masjid daal bi tegu ci yaa koy maas fa daxala fiihi mooy ma sa'i romb na jàkka ji mu dugg ci biir léegi ana ana ana kon li ngay njëkke dama naan marra ah? sa'idun bil masjidi léegi ana xarfu jar bi nga ne bi bi bi mooy xarfu jar baa boobu xarfu jar la moo tax galan nga ne masjidi moom xarfu jar la kon marra sa'idun bil waxoon na la marra bi nga wax marra bil ghulaami romb na gones marra bil bayti marra bi makkata marra bi loolu baa boobu xarfu jarrin la après li nga war a maas mooy sa'idun bil masjidi fa daxala fi mu dugg ci biir ba léegi nag phrase bi dafa gudd mu continuer sallal maghrib baa bi tegu ci mooy bi nga war a maas thumma jalasa ala sajjaada ci yaa ko war a maas léegi sallal baa bi tegu ci baa bi yaa ko war a maas thumma jalasa ala sajjaada da taa bi ci daa boobu yow yaa ko war a léegi comme que yaa ko war a kon danga naan sallal maghriba mooy lan la julli al maghriba manoo ne al maghribu sallal ndax maf'ulun bihi sallal maghriba summa mooy julli na bu mu duggee ci jàkka ji dañ la ne saa yi dafa romb jàkka ji mu dugg ci biir mu julli gee am timis après mu toog ala sajjaadati ci sajjaada bi ala sajjaada ti ti taa boobu kon nga maas xarfu jar bi mooy lan mooy ala summa du xarfu jar ala mooy xarfu jar kon gis nañu bi ak ala ba léegi muy continuer phrase bi wa qaraa dafa gudd juz an eh, boobu de naa ko wa qaraa mu jàng juz an waa nañ bàyyi boobu de toute façon Hamza bu amoon alif buy xëcc la mais wax naa ko mu jàng benn jusu minal qur'an nuun bi tegu ci bi xushu ayn bi tegu ci mooy yooyu nga war a maas wa qara'a juz'an wax naa ko minal qur'an nuun bi tegu ci yaa ko war a maas bi xushu ayn bi tegu ci mooy léegi ginnaaw li ngay njëkk a def mooy wanal xarfu jar bi nga ne kon xarfu jar fii mooy min minal min la comme ko waxoon nañ la ñaari sukkoon du daje ñaari sukkoon duñ daje ci arab il faut bi njëkk dañ koy changer kon minal qur'ani ngay wax ndax miin bi nga xamee ne mooy xarfu jar te xarfu jar ismun majrurun day tax day kasra li tegu ci moom kon minal qur'an nuun bi kon ni bi xushu'in ndax xarfu jarin la ndax baa boobu xarfu jarrin la te comme que xarfu jarrin la xarfu jarrin day majruur tur bi bi xushu après mooy mu jàng benn juz ci alxuraan bi xushu man ànd ak teewlu nag toroxlu ngir boroomam summa fi phrase bi jeexe summa rajaa ila daa raabi tegu ci raabi yaa koy ma summa ginnaaw ilaa la ilaa mooy veer xam nga qara'a juz'an min mooy ci partie dama jàng benn partie ci alxuraan partitif la boobu min boobu ala sajaadati ala mooy ci kaw marra bi romb léegi kon ilaa mooy jëm rajaa ila daari mu dellu kër ak daali ngay wax ndax ilaa moo ci loolu mooy exercice bu njëkk bi ci tegu mun a rakkib jumlatan bil kalimaatil atiya formuler ab phrase ci baat yi comme Moodu bañ la waxoon boo jàppee ba léegi Moodu waa à ba ma jaxase woon Moodu ngay dem kii école ma ne école loolu dama ko jaxase léegi moo ñëw yow yaay Moodu dem na mu ne Allah maasu ko Allah haa bi maasu ko yaa koy ma an ni'a bi maasu ko maa rey maasu leen allah mooy allah ak haa mooy buur yàlla subhaanahu wa taala annia ak niim bi mooy ay xéewal almuslimuuna way wommatu yi yashkuruuna moo ci tegu dañuy sant alkasiira taabi tegu ci taabi tamit maasu ko mooy yu bari alaa ci kaw kon loolu la jaxase léegi yow yaa koy teg ni mu war a nekk mu ne allah haabi maasu ko mooy yëpp yaa koy réformer bu yàlla suba am nia ñiin bi mooy xéewal yi almuslimuuna mooy way wommatuy julli ñi yashkuruuna dañuy sant alkathiira taabi tegu ci yu bari alaa ci kaw kon nan nga koy réformer dama naan na muslimuuna yashkuruuna ndax lenn mën naa ko xam mooy manuma ne yashkuruuna al muslimuuna déedéet ndax bu doon verbe bi waree jiitu moo xam moo xam sujet bi pluriel la mooy ñu bari lañ walla ñaar lañ biyal wala kenn lañ ñooyeen verbe bu dee mooy jiitu moom dañ koy conjuguer comme si kenn la woon moo tax dama naan xaraja xam xaraja xaraja al mu waxuma xaraja rajulaani voilà xaraja ar mooy du changer kon xam naa ne kon fii moom du moom bi ma gisee loolu laa xam ne du moom kon kon ma xam ne kon yashkuruuna moom moom al muslimuuna mooy jiitu al muslimuuna mooy jullit ñi yashkuruuna dañuy dañuy sant. yaskuruuna dañuy sant allaha buur yàlla al mu euh, allaha buur yàlla lañuy sant ala ni'amil kathirati dañuy sant yàlla ndax lan xéewal yu bari yi nga xamante ne nii moom la leen seen boroom subhaanahu wa taala kon loolu da gis ne loolu mooy phrase bi al muslimuuna yashkuruuna allaha mooy jullit yi de dañuy sant yàlla ci xéewal yu bari yi leen defal loolu bi léegi bi ci tegu exercice bi mu ne bi tegu beneen exercice istamilil asma al atiya al atiyata fii jumalin taammatin bi haythu yakunu kullun minha majruran bi harfil jar mu ne utiliser tur yi di ñëw ci ay phrase yoo xam ne day ay phrase ba bu ci nekk ci tur yi day nekk lan xarfu jar mooy moog majruur mooy xarfu jar moo koy jiitu après ñu war koo maas ti wala tin wala yooyu fii nag ti rek lay doon ndax alquran mu wéeni mooy dañ leen di maas ndax xarfu jar leen jiitu phrase yooyu ngay defal alkuratu mooy bal wéq ci di daw li gën siiw ci àddina mooy bal bule bal di daw caaxaan di buddi di dem alxalama mooy bi binduwaay stylo al arda mooy suuf mooy suuf si pas la pas kii le sol de la suuf si léegi nag kon alkura moo jiitu bal bi dama naan jalasa rajulu ala al xam nga dañuy gis ñoo xam ne joué katu bal yi kenn nga gis ñu ñu jël bal bi toog bu boobaa dañu naan jalasa rajulu waa ji de waa de toog na alal kurrati kon am nga ala xarfu jarin al kurrati ismun majrur kon kurrati def nga ko majrur ndax maas nañ ko kasra ndax ala bi bi ci tegu alqalam alqalamu mooy binduwaay mooy xal xalima bindukaay alqalami alqalami moom mooy mooy bindukaay kon binduwaay mooy alqalam dama naan comme euh, alqalam mooy binduwaay léegi lan laay def dama naan allama bil qalami li alxuraan wax allama al insaana noo xalaqa noo allama waaw moo xam ne bil qalami jaare la ko ci bindu ci bit allama xamal na allahu buur yàlla bil qalami jaare ko ci allama al insaana maa lam ya'lam bi mooy xarfu jar bi mooy ismun majrurun al arda ma ne euh, yamshi day dox annaasu nit ñi alal ardi ci kaw suuf si mooy nit ñi dañuy dox ci kaw ci kaw suuf si nit ñi dañuy dox ci kaw suuf si bu ko defee am nga ala alal ardi kon ci kaw suuf si nga xam ne ala xarfun maj kii bokk nu tudd xarfu jarin al ardi ismun majrurun al ardi léegi exercice bi ci tegu mu ne atmim bi wad'i xarfin min xurufil jarri matalal lii ci teg boo xam ne danga fay teg benn ci xarufu jar yi nga fay teg mooy ba fa war a nekk nag bu ma nee yan zil bi ci mooy bi fa war a nekk du damay totone rek di jël xarfu jar bu ma neex ma teg fi déedéet yan lu mataru taw bi da day wàcc mina samaay mooy min bi laa fa waroon na def mooy dafa def pointillé man maa fa war a def xarfu jar min la mooy provenance fan la jóge mina samaay ci asamaan kon min bii ya yasuuqul malaaykatu al mujrimiina malaaka yi de dañuy conduire kàccoor yu mag yi way jomb ñaa jaamuñu yéeféer après ma def pointier mooy xarfu jar ba fara nekk an naari safara lan moo fara war a nekk wa siiqa alladina kafaru ilaa jahannama zumara kon nga xam ne ilaa mooy siiqa day conduire ilaa yasuuqul mu eh, siiqat wuju mooy yasuuqul malaayikatu al mujrimiina mooy yéeféri ilan naari xarfu jar bi nga fay def mooy ilaa jëme leen bi di tegu fra yabta'idu al aaqilu yabta'idu day sori al aaqilu ko xellu ki après mu def pointier mooy xarfu jar bi fi yaa fa war a def ashari lu bon kon yabta'idu day sori al aaqilu ku muus ki après mu def pointier ashari lu bon léegi euh, xarfu jar bi war a nekk foofu lan la an ibtaada an ngay wax ibtaada an ibta yabtaidul aqilu ku xellu ki de day sori anin ani sharri ci lu bon day sori wëliif lu bon sori ko di ci tegu ghadibal ustaazu ustaas bi de jàngalekat bi de mer na après mu def pointé mooy xarfu jar bi fa nekk at tilmiidi élève bi mooy lim la bëgg a wax mere na élève bi boobu ghadiba lan moo ci tegu ghadiba ala la ñuy wax comme almaghdubi alayhim wala dallin almaghdubi ñi nga xam ne dañ leen a mere alayhim ci seen kaw comme ghadiba al ustaaz ustaaz bi de mere ala tilmidi ci ki nga xam ne mooy élève bi bi ci tegu te mooy bu mujj bi ci série exercice bi nii bi ngay mottali xarf haadihi hadiyatun haadihi lii de hadiyatun ab kado la après mu def kaaf point yi après mu def kaaf ci fin bi hadiyatun bu la neexee nga ne laka wala minka ñaar yëpp mën naa nekk hadihi lii de hadiyatun min ka ak laka mooy la boobu laam nga xam ne xarfu jar la wala min nga xam ne xarfu jar la min ka mooy lii de àddiya la bu bàyyeekoo ci yow kado la bu bàyyeekoo ci yow wala lii de àddiya la pour yow laka ñaar yëpp mën naa nekk lool kon moo doon exercice bi fi ñuy jeexale nag mooy exercice bi jëm ci wàllu analise mu ne arib ma lawnu ahmar i'rabal li nga xam ne dafa nekk en rouge phrase bi lii la atawakkalu ala allahi wa atuubu ilayhi li nekk en rouge mooy ala ak ilayhi atawakkalu damay wékkéerlu damay wàkkéerlu ala ci buur yàlla subhaanahu wa taala wa atuubu tamay tuub di dellu ilayhi ci moom kon alallaahi ak ilayhi ñoo nekk aaru ñoom ñaay analyser ala nga ne xarfu jarin allaahi ismun majrurun bil kasrati wala nga ne ismun majrurun bi ala comme nañu ko waxe woon ca cours ba lafzul jalaal lafzul boobu nga xam ne mooy allah ismun kii la bokk xarfu jarri eh, kii bokk ismun majrurun bi kasrati ilayhi dangay am ilaa ak yi ilay ak yi ilaa boobu fu jariñ la ihi moom ba mel na ma ne ilal man ilal bayti ilayhi ihi bi mooy ismun majrurun kon moom bil kasrati moom moom kii la damir la boo xam ne damirul muttasil la daa takkaloog affaire bi te moom ismun la place moom ismun damirun mabniyun la boog manaan manaan kii damirun mabniyun ne place lan la nekk majruur bi wala nekk mais moom ismun la damirun mabniyun la ilayhi man wax ilayhu wala ilayha kon insha allahu taala kon ñu yemani ndoonu ci premier correction exercice yi xaw na gudd nag mais tamit euh, dina ci baax benn yoon xëy na bii di ñëw peut mu yem ci mu pare